a'uuzu billahi min shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin sayyidinaa wa nabiyyinaa muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajmaciina amma ba'du siiratu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam marxaban bi siirati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam al-mutahhara ci jotaay bii ñu weesu ñu ngi woon ba léegi ci gazwatu xunayn wala gazwatu hawazin muy xareb xunayn di xare hawazin ñu ngi woon ci di gis ñi nga xam ne ñoo desoon selon riwaaya imaam ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullaahi alayhima nga xam ne càllaleem mu ngi ne woon fa xaddatani aasim ibn umar ibn qataada mu ne fa xaddatani nettali na woon imaam ibn isxaaq raxmatullahi alayhima Aasim ibn Umar ibn Qataada sama sëriñ di Aasim di doomu Umar Umar boobu di doomi Qataada an Abdirraxmaan ibn Jaabir muy jële ci Abdirraxmaan di doomi Seydina Jaabir ibn Abdillah an abiihi jaabir ibn abdillah ibn amr ibn haram radiyallahu anil jamii loolu moo doon càllale bi ci la ko imaam ibn isxaaq nettali woon bi sanadin saxiix waqad rawaahu al imaamu ahmad ibn hanbal wa kadaalika abu ya'la ak imaam al bazaar te imaam al haythami tuddoon na ko ci majma ne imaam ibn isxaaq moo nekk ci càllale bi ta qad sarraxa bi samaa leeral na ne dafa dégg te mu ne rijaalu ci riwaay imaam abu ya'la wa baqiyatu rijaalihi rijaalu saxiix léegi nag kon ci loolu lañ newoon doon gis foofu la imaam euh, ci riwaaya boobu mooy xadiis Seydina Jaabir bi radiyallahu taala anhu mu wa fii man sabata maahu min almuhaajirina wal ansaar mooy bim naan fantalaqa annaas illa annahu qad baqiya ma'a rasulillahi sallallahu min almuhaajirina wal ansaari wa ahli bayti wal mu ne sauf que dese woon na keroog bi nit ñi dawee ci xare Xunayn bi ñoo xam ne resté nañ ak aleyhi salaatu wassalaam mu ne mbooloo moo xamante nii ñoo fa desoon bokkoon ci muhaajiruuna yi ak lansaar yi ak waa këram moom sallallahu alayhi wasallam léegi Seydina Jaabir doon lim ñooñu mu ne bokk na ñi desoon ci muhaajiruuna yi Abu Bakr muy Seydina Abu Bakr wa Umara ibn al radiyallahu anhu mu ne wa min ahli beytihi Ali ibn Abi Taalib ñii ñépp gisoon nañ seen tarjama mu ne ci waa këram moom aleyhi salaatu wasalaam ñi desoon keroog jàmmarloog noonu Xunayn gi waa Hawaazin yi ba ñu bari dawee mu ne Seydina Ali ibn Abi Taalib wal Abbaas ibn Abdil Muttalibi wa Abu Sufyaan ibn al-Haarisi eh, ak wabnuhu wal Fadl ibn al-Abbaas al Fadl ibn al-Abbaas moom lañ gisoon ci jotaay bii weesu muy doomi al-Abbaas ibn Abdil Muttalibi ibn Hishaam ibn Haashim ibn Abdi Manaaf ibn Qusay ibn Kilaab mu ne wa Rabii'a ibn al-Haarisi ak Rabii'a ibn al-Haaris kon moom lañ war a gis moo tegu ci al-Fadl ibn Abbaas moom lañ gisoon woon moom jotuñu ko woon gis mu doon Rabi'atu Rabi'atu ibnu al-Haarisi ibn Abdil Muttalib ibn Haashim ibn Abdi Manaaf ibn ibn Kilaab al-Haashimi mooy kon noonu la muy Rabi'atu Rabi'atu nag du turu jigéen waaw du taamar bu tabi jeexe comme Hamza Hamzatu voilà voilà mooy turu bi dafa yor taabu jeexe taabu tëju waaye du turu jigéen Rabia day tekki mooy tur la boo xam ne euh, c'est pas exclusivement turu jigéen am na jigéen ñu tudd Rabia am góor ñu tudd Rabia comme kii kii góor la du jigéen de waaw waaw voilà léegi muy Rabi'a kon di doomi ibn al di doomi ku ñuy wax al-Harith boobu mooy doomu Abdul Muttalib mooy baayu kii nii frère kan la xoola Rabi'a di doomi alxaaris alxaaris di doomi abdul muttalib maamu yonent bi sallallahu alayhi wasallam haashim di doomi haashim alhaashimi tudd nañu sànk bi ñuy tudd rek ci waa këru yonent bi alayhi wasallam ña fa des tudd nañu frère kii mooy kan mooy abu sufiyaan kii frère abu sufiyaan ibn alxaaris la mi nga xam ne moo teewoon ci géléemu yonent berkelle bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam keroog xunayn kii frère am la euh, moom nag nee nañu az-Zubayr ibn Bakkaar rahmatullah alayhi nee na moom mii nag Rabi'a bi moo magoon Seydina al Abbaas ibn Abdul Muttalib mooy Seydina al Abbaas ibn Abdul Muttalib bàyyi ci la parce que alxaaris doomi Abdul Muttalib la al Abbaas doomi Abdul Muttalib la abdallah miy waajuru yonent bi sallallahu alayhi wasallam seydina abdallah moom it doomu abdul muttalib la sauf que alxaaris moom doom ji mu am mooy doomam doomam jii di di di di di di rabia moo magoon sax frère bi di al abbas loolu day am da ngay gis ci biir nit ñi ñoo xam ne euh, euh, euh, bàyyi tëx yoo xam ne dangay gis paa boo xam ne moom ay doomam am na moom doom yoo xam ne mooy doomam yi am na sët yu mag doomam yi comme loolu la rek comme nit koo xam ne dafa am ay doom sauf ko ci doom yooyu mu am koo xam ne da cee teel moo ci mag wala boog même magu ci waaye mu teel am soxna waaw mu am mu am doom muy sët ci paa bi paa bi am doom après mooy kooku juddu noonu bàyyi tex la ci kan ci doomu magam ji te magam ji daanaka mën na koo mën na koo jur ba ba weesu ko loolu nag moo dal entre alxaaris bi ak seydna al abbas mooy moom moom ak seydna al abbas ibn abdul muttalib waaye seydna al abbas bàyyi texam na ndax frère petit frère baayam la moom nag euh, ak tuubam teelu la tuuba teelu la tuub teelu la tuub te nee nañu sax li tax Badar Badar fekkewu ko ak ak kuffaaru Quraysh yi contre jullit ñi parce que il faut savoir que à Quraysh comme niñ ko xamee woon même famille famille yonent bi alayhi salaam ñu bari gëmuñu woon début bi ñu bari gëmuñu woon gisoon nañu Taalib Taalib moom mujjuloon sax dem Badar moom mais ñoom gëmuñu woon Euh, mooy ñu bari euh, ñoom euh, frère Seyna Ali bi grand frère am bi ba Jaafar ba Seyna Jaafar de am na keneen am na keneen xawma lu tax manuma ko wax te gisoon nañ ko moo solo woon moom la eh, eh, abu taalib digaloon keroog c'est am na zaaru ayl ci turam ayl ayl aqiil ala aqiil <laughs> <laughs> paa uqayl uqayl benn kii la kooku ci ruwaatu xadiis yi la te loolu gis nañ ay càllaleem moom Uqayla waaw waaw léegi Aqil ibn Abi Taalib gisoon nañ ñoom tuuba mooy jamono yooyu tamit tuubul woon Rabi'a bii nag moom mujjul woon dem Badar nee nañ ndax dafa voyage yi woon dafa newoon Sham waaw ah moom nag mujj gi tuub na mujj gi tuub na mook frère yi mook frère bi Abu Sufyan mooy mais tuubandoowuñ Abu Sufyan gis nañ ak tuubam ci yoon wi bi yonent mi alayhi salaatu salaam doon ubbi si Makka dajeek Abu Sufyan euh, muy ñëw ne moom da doon gàddaay si ngir tuub yonent mi alayhi salaatu salaam ñu ja mu ne leen fa mu faalewu leen ñu ne ko moom ak frère yaay Ummu Salama mu ne faalewu ma leen ñaar ñooñu Abdallah ibn Abi Umayya Eh, gisoon nañ la yonent ma saa saa waxoon du leen recevoir ba Abu Sufyaan ne kon ah moom doomam jii mu téye loxo moom lay dem sànku ñi ah dootul lekk dootul naan ba ni muy faatoo yonent ma saa saa mujj accueillir leen ñu daldi tuub waaw Rabi'a bii nag ginnaaw gi bu mu tuubee am na am na te moo euh, dafa nekkoon euh, même laata muy tuub bon am nañu ne moom mii xaritu Seydina Usmaan ibn Affaan la woon ñoo doon bokk di commerce waaw ndax loolu dafa bari woon temps yi loo koy gis mooy ñoom doonoon gis en général dañ doon dañ doon bokkandoo di defandoo commerce di yaxantu waaw dañ doon bokkandoo di yaxantu loolu it lu am solo la léeg-léeg ñenn ñi dañuy foog ne demal seen bopp moo moo gën a facile alors que des fois bu ngeen nekkee ñaar da bokki bëgg-bëgg ngeen bokk ay bëgg-bëgg ak yooyu te ku nekk nag ànd ci sérieux mooy mën naa bu yàlla barkeelee mbir mi mën naa dox moom ak Seydina Usmaan nee nañ radiyallahu anhu ibn Affan al-Khalifa ñoom ay xarit lañu woon ay associé lañu woon bi ñu nee jaahiliya voilà Ah. kii nee na ah. doon na am na xadiis bu gudd boo xam ne moom la imaamu muslim imaamu muslim ibn al-Hajjaj di nettali ci diggante moom Rabi'a bi ak Seydina al-Abbas parce que imaam muslim imaam muslim rahmatullah alayhi ci kitaabu zakat muy nettali mooy waxoon naa la nag imaam muslim deful bunt yi shurraax yi ah, ki ci gën a siiw di imaam an-Nawawi rahmatullah moom euh, bien sûr bu ñoom imaam al-Qurtubi daal dinay siiw Abu Ahmad Eh, eh, kii mën naan abu ahmad abul abbas waaw ahmad al qurtubi abul abbas di ba di di di ta sëriñu abu abdillah al qurtubi boroom tafsir bi yooyu yépp kii nañu imam an eh, kii mooy ñoom ñoo def lool mooy ci bunt bi ñu def baabu pa pa imam imam al qurtubi moo def non imam an-nawawi yim def moo gën a siiw yim ngeen utal buntu baabu tark istimaali aali nabi sallallahu alayhi wa sallam ala sadaqa bunt boobu bunta ngi di wax bàyyik di liggéeyloo waa kër yonent bi sallallahu alayhi wa ala sadaqati ci li nga xam ne mooy azaka ji foofu imaam muslim xoolal nettali bi muy ne <laughs> mu ne moom imaam muslim xaddatani abdullah ibnu muhammad ibn asma ad-dubai waaw mooy sëriñam boobu moo ko nettali di abdullah ibn ah ibn muhammad ibn asma ad-dubai qaala mu ne xaddatana juwayriya an maalikin mu jële ci imaamu maalik an zuhri mu jële ci imaam az-zuhri anna abdullah ibn abdullah ibn nawfal ibn al-xaaris ibn abdil muttalib xaddatahu mu ne ñii waa kër yonent bi lañ sallallahu alayhi wa sallam mu ne anna abdallah ibn abdillah ibn nawfal ibn alxaaris mooy alxaaris dafa bari woon ay doom muy alxaaris ibn abdulmuttalib dafa bari woon ay doom amoon na doom ju tudd nawfal amoon na doom ju tudd alxaaris non eh, abu sufyan amoon na doom ju tudd rabi'a léegi nag eh, kii nettali ki nettali imaam az-zuhri abdallah boobu moom sëtu Nawfal ibn al-Harith la ibn Abdul Muttalib haddathahu mu ne anna moo ko nettal ne abd anna Abdul Muttalib ibn Rabi'a voilà benn doomu Rabi'a bii ñuy gis muy Rabi'a ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib mu tuddoon Abdul Muttalib mooy moom ak maamam ñoo bokk tur waaw mooy maamu maamaatam ndax moom Abdul Muttalib bii doomu Rabi'a la Rabi'a di doomi alxaaris doomi Abdul bu siiw bi Shayba maamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Abdul nag mook maam maamam ñoom ñoo bokk lan ñoo bokku tur moom doomu Rabi'a la mu nettali ne moom Abdul Muttalib ibn Rabi'a alxaaris mu ne moo ko nettali mu ne ijtama Rabi'atu ibn alxaaris wal Abbaas ibn Abdul faqaala mu ne benn bés euh, rabia bi mu ne rabia ibn abdil dafa dafa lan dafa dafa toogoon jataaye ak kan bàyyite xam bi di al abbaas wax nañ la al abbaas bàyyite xam la frère baayam la petit frère baayam la alxaaris mais sauf que Rabi'a moo ko mag waaw euh, <laughs> euh, waxante seen biir ñu ne wallahi law ba'athna haadayni al-ghulaamayni qaala wa lil Fadl ibn Abbaas ila rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa kallamaahu fa amarahumaa ala haadihi as fa addaya maa yu addi nnaas wa asaaba mimma yusibu nnaas nee na bi ñu wax bi Rabia ibn al-Harith ibn Abdul di wax ak di waxtaan ak Seydina al Muttalib ñu ne waaye ñun de bu ñu yebaloon suñu ñaari jeunes yi ñaari doom yi nee na Abdul Muttalib ibn Rabia moom mii doomu Rabia ibn al-Harith nee fekk man lay wax ak alfadlu mooy man maay doomam moom Rabi'a alfadlu di doomi al-Abbaas mu ne ñoom ñoom ñu waxante ne ku nekk daal sa doom buñ ko ñoom ñaar buñ leen yónni woon daal yebal leen ci yonent mi mu daal di leen kii waaw mu di leen salarié waaw mu jël leen ñuy liggéey ci mbiru azaka bi bu ko defee ñu am lu ñu am ndax xam nga alxuraan dafa wax innama sadaqaatu lil fuqaraa wal masaakiin xam nga boole na ci wal aamiliina alayha ñi nga xam ne ñooy toppatoo azaka ji bi ci liggéey ngir di ko collecter ak di ko distribuer ñooñu dañoo am part ci zakat bi ci azaka ji loolu moo tax yonent bi alayhi salaatu am na ñoo xam ne bu bëggoon ñu am dara da leen doon liggéey loo lool bu ko defee mu am lu mu joxaale waaw léegi ñoom nag ñu ne ah ñun de moom suñu bu ñu yebaloon suñu ñaar ñii suñu ñaari doom yi ba bu ko defee a ah, yonent bi alayhi salaatu salaam daal di leen. Ah, liggéey loo bu ko defee ñu am ñu jotal mission bi comme li nga xam ne liggéey bi lim bi leen sant comme ni ko nit ñiy defee bu ko defee tamit ñoom ñu mën a am ci li nit ñiy am mooy buñ liggéey ci zakar bi après liñ ci am léegi nag nee na xaalaa fa baynahu ma huma fi dhalika jaa ali ibn abi talib fa waqafa alayhima fa dhakara lahu dhalik fa qaala ali ibn abi taalib radiyallahu anhu laa taf'ala fa wallahi ma huwa bi faa'il fantaxaahu rabi'atu ibn al-haaris fa qaala wallahi ma tasna'u haadha illa nafaasatan minka alaynaa fa wallahi laqad nilta sihra rasulillah sallallahu alayhi wa sallama fama nafisnaahu alayk qaala ali radiyallahu anhu arsiluhuma <laughs> arsiluhuma nee na bi ñuy bi nga xam ne ci lañ nekke noon moom al Rabi'a ibn al ak bàyyite xam bi di al Abbas ibn Abdul Muttalib ñuy wax lool daal di xool seen doom yéen yay al Fadl ibn Abbas ak Abdul Muttalib ibn Rabi'a sama doom gii buñ leen yónni woon ci Yonent mi sallallahu alayhi wasallam ñu mën a def lool man am ci zakat ñu mën ci am dara bokk biñ newee noonu Seydina Ali radiyallahu anhu daal di agsi dugg agsi fekk leen fañ toog ñu ñëw ne ko ñun daal lii lañ xalaat daal lii daal mooy suñu xalaat te daal euh, moom lañ bëgg daal moom lañ bëgg a def Seydina Ali radiyallahu ta'ala anhu ne bu leen ko def de bu leen leen yebal de bu leen leen yónni de laa tafaala bu leen ko def ndax lan mooy boo nee nit bul muy muy waaj def dara nga ne bu ko ko def bul bul def li gën mooy nga jox ko raison wu lu tax bu dee ne jamono jooju mën nga koo jox raison bi explication bu tax ne ko bul def Seydina Ali radiyallahu anhu ne leen ah laa tafala bu leen ko def bu leen yebal kenn ci yonent mi alayhi salaam lu tax maa huwa bi fa fa wallahi maa huwa bi fa'il ndax waat naa ci yàlla man Seydina Ali kene bu ngeen ko yónnee bu ngeen leen yebalee ci yonent mi alayhi salaam li ngeen bëgg yonent mi alayhi salaam du ko def allahu akbar allah allah gis nga yonent mi alayhi salaatu salaam wa mooy gis nga jàngal gim ñu jàngal ci ci ci ci ci dara waaw mooy en foo dem mooy mooy yow loo mën a lu la mën a gaaral ci sa dund rek xamal ne huwa laka fii uswa waaw lu la mën a gaaral loo man di xalaat lu la dal yow en tant que jullit ci sa dund xamal ne yonent sa lu metti wala lu neex yonent bi alayhi salaatu salaam dund na lu mel noonu léegi nag arafahu man arafa wa jahidahu man jahila li am kay mooy ñi koy xam xam nañu ko ñi koy réere te ñu ëpp fuuf réere nañu ko mooy boo newee ci ci ci ci ci ci ñàkk waaw jarul ngay saalik laka fi rasulillahi uswatun xasana am nga ci yonent bi aleyhi salaatu salaam mais li nga xamante ne mooy modèle bi mat bi bu baax bi te mat mais dëggoo li mu wax te gisoon nañ ko bi mu naan toog naa trente jour maag Bilaal loo xam ne maag Bilaal liñ doon lekk gis nga boo ko dankoon mooy boo ko jëloon def ko ci poqataan génne ko mooy boo ko mooy liñ doon lekk maag Bilaal pendant trente jours man yonent bi sallallahu alayhi boo ko defoon ci poqataan poqataan nëbbu ko allahu akbar boo ko defoon ci poqataan bokk ko poqataan bi doo gis loolu nga xam ne trente jours moo ko Seydina Bilaal loolu la doon lekk léegi dama lay laaj ñun ñi mooy ñun ñi pauvre wala képp koo xam ne dangay woote ne pauvre nga est mbir mi àgg na la foofu te pourtant jàmbatu ko fena te ba muy wax loolu si ab bien après bu mbir ya neexee lool muy fàttali saxaaba mi radiyallahu jamono ya nga xam ne moom la dundoon yu metti ya waaw nga nekk fi naan man ay petit boulot laa duma ci génn yeneen ci ma lay saab saab ra'i ghanam la woon waaw liggéey na ci tijaara ci commerce di liggéeyal sayyidatu Xadiija radiyallahu ta'ala nekk salarié ñu koy mu ko mooy nga ñëw naan bon man saay mooy loo man di dund damaa tumuraanke ab ab orphelin la moom ne woon na orphelin ñàkkoon nay waajuram ñàkk maamam ñàkk ñépp nga nekk fi naan famille monoparentale la moo tax man gone yi mënuñoo yaru nee na la loolu du lay parce que yonent bi aleyhi salaam waajuram mu góor génn na àddina avant muy muy gane àddina ba mu gane see àddina yàggul yaay ji yaay ji yaay ji làqu ñu naan déet maam yi làqu ñu te teewu koo nekk ci yar ñépp kon moo tax loolu du lay nga ñëw naan waa nga ne côté yi yow côté yu metti rek nga wax waaw mais ñu ne la waaw këram <laughs> yow nga toog naan di jàmbat yéen femmes yi di jàmbat ndax kër gi dañoo dëpp ci mais doon nañ toog ñett doonuñu woon taal doonuñu woon taal dara ñaara amoon al aswadaani ku xiif ndox ak tàndarma ngay lekk te waxoon naa la tàndarma yi du ay kees yu ñu rangale nga jàpp di tànn yu nooy yeeg yooyu déet déet ay benn ki ñaar ngay ngay màtt amu jeex looloo amoon moom ngay lekk ku kii sa biir ndox yow loolu dal na la kaaskat yépp teewulee na añ midi kaaskat yépp teewulee na ndékki ndékki lu foor kaaskat yépp boo seetee ba seet teewulee na reer te ñu ngi kaas waaw nga ne ma côté naqar yi rek nga ne côté yu neex yi waaw yonent bi aleyhi salaatu salaam mu yoree kaw kaw bi ñëw poñe naan ko jox ma li la li ci li la sa borom jox alal ji du sa alal du sa alalu baay lan la ko wax <laughs> néewul ya da xoolal te ña xam nga loolu moom lu gaaw yonent wala ñëw poñe ko Seydina Anas radiyallahu anhu nee na kaw kaw bi da poñe ba di gisee baat bi yére bi ni mu ko xoje naan ko jox ma ci alal yi laa wax ci yi la yàlla jox ndax du sa alalu du sa alal tam du sa alalu mais nañ taxaw rek imaginer leen yéen ku nekk rek sëriñ bi nga bi nga xam ne moom nga gën a fonk imaginer seen boobu ci moom yow nga ne woon fa luy nekk sa réaction ak lan ngeen di wax da ngeen naan waa ji anku na mais kenn nay jekki bu ko dóoree kuur wala bu ko mbëkkee noo gars yi dañ koy descendre non ku nekk rek yow sëriñ ba nga xam ne moom nga jàpp ne moo gën a màgg imaginer rek seen boobu ci moom ñu poñe ko xalaatoo ko sax ñu ñëw poñe ko mais yonent ma ne sax sax meru na néewul ne yaa Umar idrib unuqa Seydina Umar radiyallahu anhu dóoral doqam duy dana ko ah kay wax nga dëgg da du sama alal kay te du sama alal waajur tamit digal ñu jox waa ji kontaan duñ koo jox ba gëmewul liñ ko jox waaw mooy côté neexit lool la xoolal côté bi nga xam ne ci la yor ay di di mën a xam nga waxoon naa nekkoon na salarié mooy doon na liggéey laa la bëgg a wax ñu koy ci loo xam ne ci loolu la doon la doon dund bi muy liggéey Sayyidatu Xadiija radiyallahu anha xool mais bi nga xam ne moom moo yi dellu na ci loxoom tamasu cee jóge waaw lan def <laughs> gaa bi nga xam ne moom mën nay di recruter di jël ay nit boo so bu gisee ne diw kii na mu man laa liggéey loo ngir lool nga am ci dara xoolal bi nga xam ne ci la waa këram waa këram gaa yi nga xam ne ñoom la népotisme moo leen rey xam nga ñu bari ñu bari ci ñun népotisme la ak affaire euh, poste yoo xamante ni yow danga koy jox parce que ñii ñooy say gaa yi wala ñii sooy ñooy sa famille am na société yoo xam ne moom gars yi affaire famille lañ ko def waaw il suffit kenn xas faa ne ñu xa fa teg foofu seen loxo dinañ fexe même seen doom yi même buñ jàngul nañ fexe rek am ab diplôme boo xam ne bu ñu man di ne lii mooy wane ne moom mën na fee liggéey waaw compétence ak yooyu seen yoon newu ci dinañ fexe ba nga ne fi bu ko defee mu nekk loo xam ne affaire de famille yi nekk ñu koy transmettre de père en fils de père en petit grand petit fils waaw muy népotisme gi daanaka ku bokkul ci ñoom mënoo laal poste bi même bu dee yaa gën a qualifié yeneen ci ma ne saab saam xoola waa këram ñoo ko dikkal de muy al-Fadl ibn Abbas ibn Abdul Muttalib moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ibn Abdillah ibn Abdul Muttalib ak kan Abdul Muttalib déglu na Abdul Muttalib ibn Rabi'a ibn Harith ibn Abdul Muttalib waa këram la noonu duñu jabootam Seydina Ali ibn Abi Taalib ci boppam xam na yonent bi xam ngoo xam ne sallallahu alayhi xam na ni lii Seydina Abbaas di bàyyi te xam bëgg ak mbokkam mii cousin wam bii di al Rabi'a ibn al Haaris ibn Abdul Muttalib li ñu bëgg mooy yónni seen doom ku nekk pour yonent bi alayhi salaam daal di lay liggéeyloo ngir nga man cee am dara moom ci boppam yonent bi aleyhi salaatu salaam xam na ne moom Seydina Ali ibn Abi Taalib këne yonent bi aleyhi salaatu salaam du ko def Allahu akbar bu doon tey ku doxale noonu ñu ne waa dafa iñaane waa këram waaw ñoom kay ko ci tekki fàtte say mbokk noonu lañ la koy waxee di ut ay expression yu ñaaw ngir ngir rek nga def liñ bëgg mais yow nag yaa war a xam moo tax nit moo tax xam-xam am solo xam-xam boo ko amee day nekk torche day nekk làmp bi nga xam ne moo lay niital nga man di xool fi nga man bi gis fi ngay teg sa tànk léegi critiquer ñi ci lëndëm gi nekk ci lëndëm gi naan la yow di dugg ci kàmb dañ leen di déglu nga yor lu lay niital di déglu ñoo xam ne ñu nga ca ténèbres ca lëndëm ya naan la yow fi nga jëm wóor alors ko ñoom fi ñu ne mënuñoo gis seen loxo mënuñoo gis seen bakkan te mënuñoo gis li nekk seen kanam ñooñ dañ leen di déglu loolu nag mooy nit koo xam ne dafa am xam-xam di jëf nit ñi di critiquer boo leen mënee laaye biir loolu moo gën laaye leen biir lillahi wa rasuli ndax diinu nasiha lillahi wa li rasuli wa lil mu'minin wa li ñi nga xam ne mooy ñi gëm ñi jiite jullit ñi ah aim li wali aimmatil mu'minin wa ammatihim loolu la yonent mi aleyhi salaatu salaam wax saxiixayn waaw ad diinu léegi mooy ne kon yow laaye leen biir ne leen ah déet lii la léegi nag boo xasee leeral faale la ñuy continuer critiquer nga ñaan buur yàlla yal na yàlla gind la gindi leen nga continuer waaw waaw ku ko defoon ñu naan moom de hmm, ku yàlla tàccu te feccoo waxi caaxaan yooyu mooy waxe la moo tax dañuy fal nit dañuy fal nit ñuy feetu jour bi ñu ko nommé ministre wala conseil nga gis waa këram di feetu ay mbokkam yépp ñëw di sargal monsieur le président bi nga xam ne moo leen nommé poste mais yow koo xam ne dañ koo joxub liggéey ngeen waroon a toog di ko xalaat di ko di ko jox ay conseil naan wax ko ne ko ngalawaay liñ la jox nanga ko sàmm ngalawaay bu dee manoo ko neel baanaa bu duma jël kan lañ ciy wax lool dañ koy feete moom kay yaayam daa liggéey di mel ni kuy gaarwaale ñi ci des mel ni seen nday liggéeyul hein nomination mooy wane ne nday gu liggéey la loolu du nday gu liggéey ah non ñu feetu ko mooy déw mu këpp ñu gaa ko këpp kees aneen ah c'est simple ñi ñëw ñépp di feetu ñooñu nga foog ne ay loxoom la leen di jox ci réew mu mel ni suñu société yi nga xam ne jàpp nañ ne ku lool ku ñu seet si yu mel noonu il faut nga joxe daal jamais ñu ñëw sa kër wala nga dem seeti saa nga am loo fa bàyyi waaw <laughs> loolu loolu loolu loolu c'est moo tax loolu <laughs> euh, xoolal yonent mi aleyhi pour ñi nga xam ne ñu mel noonu la du ne maa fi ne rek man sama njaboot laa jël teg fi ah. ba yi nga xam ne ñoom waruñ amuñu compétence bi ndax yonent bi alayhi salaam fii li muy wax du ñàkk compétence mais su mooy dina ko leeral kene yéen mënu ngeen a liggéey ci lii Seydina mun ibn Abi Taalib mi nga xam ne moo ko yaral boppam moom xam na ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam que ne du def loolu fenn la leen dul liggéey loolu mu wax ko ñoom Seydina Abbaas ak Rabia ibn al-Haaris ibn Abd al-Muttalib ne leen laa taf'ala fa wallahi maa huwa bi faa'il bu leen yebal ci yonent mi alayhi salaam kenn maa ngi leen di waatal ci yàlla ne leen la dul def li ngeen ko du ko def de xaw ma kan demee yonent mi alayhi salaam kenn la dul liggéeyloo nii al nii Abdul Muttalib ibn Rabi'a ibn al-Haaris ibn Abd al-Muttalib radiyallahu ta'ala bi waxee loolu moom Ali fantaxaahu rabi'atu ibnu alxaaris fa qaala wallahi ma tasna'u hada illa nafasatan minka alayna bi mu waxee lool nag rabi'a daal di koy jublu dafa dafa jàpp ne bon euh, ndax réaction wu mer la la mu jublu Seydina Ali ibn Abi Taalib ne ko wallahi maa ngi waat yàlla ne ko lii nii waxoo ko te defoo ko waxoo ko lu dul Euh, ak eñaan ak soxor boo ñu soxore waaw gu bàyyeekoo ci yow mer ak ak soxore boo ñu soxore gu bàyyeekoo ci yow daal di ñëw ci ñun lool kese moo tax waaw moo tax dang ñoo soxore rek iñaane rek looloo tax nga naan suñu doom yi buñ demee kenn du leen ko jox hein te yow yow yow yow Seydina Ali war a woon a wax lool hein fa wallahi laqad nilta sihra rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fama nafisnaahu aleyk ne ko yow waat nañ ci yàlla ne yow jote nga am nga nekk nga goro yonent ma aleyhi salaatu salaam ci denc gi nga denc doomam di sayyidatu Fatima radiyallahu ta'ala anhuma anha mais te pourtant soxorewuñ la ko soxorewuñ la ko te ñun ñëpp ak ci même famille lañ ñu famille yonent mi aleyhi salaatu salaam te soxorewuñ la ko lan moo dox kon nga ñuy soxore lii mooy moom dafa lool la yaakaar moo tax gis nga wax lu am lu garaaw la mooy xam nga ne Seydina Ali ibn Abi Talib sori na di xalaat ndax dalee na soxore na non dafa xam ne pour laay pour ñu bañ a sonal seen bopp pour ñu bañ a am déception ci liñ yaakaaroon que ne buñ demee rek yonent ma lay saa saa dañ koy defal coup comme ni koy def coup de yi rek ñu fal la tey sëb sëriñ woo la waaw wala ku xam sa sëriñ wala sa sëriñu si wala yu mel noonu daal sa mbokku taalibe moo xam nee na bokkum sëriñ woo la wala sëriñ bi ci boppam woo la ne la diw utal ko utal utal ko fu mu ne loolu de na solo eh, utal ko utal ko loolooy ndigal li déet mais loolu yow loolu wow loolu yow ci boppam <laughs> subhaanallah mais sauf que xam nga Sénégal c'est le monde à l'envers mooy ñi nga xam ne ñoo waroon a yar nit ñi daal leen teg te di leen teg ci yoonu njub ñoom ñoo gi ñoom wal iyaadu billah ñooy doxal ndëngte gi parce que ñooy pousser gars ci ndëngte xam nga ki wax loolu mooy mooy ne kooku loolu jaarul yoon mu xam ne lii ay post la yoo xam ne mérite moo la fiy jox nga ñëw woote ne diw nañ ko utal mu leer la waa ji xam na fii ngay tax ngay wax wala na nga xam ne il waaw ñu koy fay ci loo xam ne waa xoolul compétence am xoolul dara ndax lan sëriñ bee ko booleeg moom eh, sama yaakaaru àddina ak allaaxiraa ma booleeg moom loolu mooy la lo comme mooy sa yaakaar àddina ak kooku de wa allaaxira moom dama koo teg fële yow sa àddina rek kooku warul woon nekk sa un tiers dara fifty yaakaar waaw Seydina Ali ibn Abi Taalib nag xam gum xam yonent mi alayhi salaam ci loolu moo tax mu bëggoon gaa yi laay leen biir rek ngir ñu bañ a am déception après mais leer na ko ne yonent mi alayhi salaam du leen yónni leer mais nag Seydina moom gisewu ko noonu pour moom Seydina Ali soxor muy wax lool da leen a affaire bi sore woon na lool loolu moo tax wax bu tension jotee il faut am koo xam ne mooy mooy mooy mooy kii xam nga Seydina Taalib lan la réagir bi ñu ko waxee loolu hein bi ñu ko waxee loolu ne ko yow danga ñoo soxoree alors que yow yow yow yaa yaa jot nekk goro yonent ma la saa saa mooy yaa denc doomam du jigéen te kenn soxorewu la ko ah waaw léegi lan moo tax kon nga bëgguñoo soxore yonent Seydina Ali ibn Abi Talib new fay xuloo xam nga lan la wax arsiluhuma qaala Ali arsiluhuma comme ko <laughs> la demee man de dama doon laayu biir rek mooy comme si mu ne leen in uridu illa al islaaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu alayhi oh, ana waaw waaw mu mu ne leen eh, waaw léegi kon yónni leen nañ dem yónni leen leen ñu dem nañ dem ci yonent ma lay si si si yooti nañ dem nañ dem waaw farsiluhuma comme si dañuy wax la kii waxoon sayyidna Shuayb waaw in uridu illa al islah man de lii ma leen di eh, eh, nu mu tudd sama sama sama conseil yii ma leen di conseil hein dara taxul ma leen di conseil lu dul in uridu bu sopp ma bëgguma illa al islaaha mastataa waaw lulul yéwénal mastataatu sama kem kàttan lu baax rekk ma tax a jóg ci lii may def wamaa tawfiiqi sama tawfiiq nag illaa billah ci buur yàlla nag la ne ci buur yàlla la ne ci moom laa wéerutu ci moom laay dellu pa ana ana mooy verbe bi voilà anaaba mooy dellu na uniibu mooy présent bi man comme si loolu leen wax léegi eh, mën leen kon faar silahuma ah yónni leen leen <laughs> garaawul leen leen fam talaqa léegi ñu yónni leen nag Seydina kan Abdul ibn Rabi'a ibn al ibn Abdul ibn Hashim ibn Abdul ibn Khusay ibn Kilab daal di dem ak al-Fadl ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Abd ibn Hashim ibn Abdul ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Hashim ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab mooy al-Fadl ibn Abbas mi ngi gisoon jotaay bi weesu <laughs> muy doomu Seydina Abbas mi toog <laughs> ak doomu Rabi'a mi toog wax lool Seydina Ali di kan <laughs> di Abdul Muttalib léegi nag ñu dem wattajan ali seydna ali moom fi mu nekk la tëdd qaala kiy nettali muy moom muy abdul muttalib ci boppam mi nga xam ne moom la woon moom moo nettali xadiis bi mu ne bi seydna ali tëddee nee après mu ne fa lamma salla rasulullah sallallahu alayhi wa sallam duhra sabaqnaahu ila al nee na ñun nag comme que dañu ne après nag ñu fexe bon ñu bàyyi ba julli tisbaar ba pare hein nee ñu pare rek ñu gaaw jiitu yonent bi aleyhi salaatu salaam ci néegam mooy ci néegu benn kenn ci soxnaam yi waaw ndax yonent bi aleyhi salaatu salaam amuloon néeg boo xam ne dañ néeg bii mooy néegu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam non non moo tax xujuraatu rasulillah ba xujuraati azwaaji rasulillah sallallahu alayhi mooy alxujuraat comme les appartements lañ koy wax mooy comme suuratul xujuraat loolu mooy néegu yaay jullit yi radiyallahu ta'ala anhum anhunna wa ardaahunna léegi nag ñoom nee na ñu julli tisbaar rek ñu gaaw rek jiitu ko nag fi nga xam ne fa la aye woon waaw fa sabaqnaahu ñu daal di koy jiitu ilal xujrati fa qumnaa indaha ñu ñëw nag gaaw nag jiitu ko ca ca ca néeg ba néeg ba mu aye ci néegu soxnaam yi daal di ko fay jiitu xatta jaa fa axada bi adanina nee na bi mu agsee yonentu Yàlla saa saa am agsi gis ñu mu jàpp suñu nopp yi ku nekk maan Abdul Muttalib ak ab al al Fadl ibn Abbas mu téye suñu nopp yi mu ne leen axrija ma tusarriran génn leen li ngeen nëbb ci seen dënn yi mooy wax ma li leen fi indi <laughs> waaw façon façon faw ak ñoom la ak tamit mettre leen à l'aise mu jàpp ci seen noppi di nekkul jàpp tiire di xëcc non booy leen téye noonu ne leen ay wax mooy génn leen li ngeen li ngeen li ngeen di nëbb li ngeen nekk seen li tax ngeen ñëw li nekk seen dënn yi nee na summa daxala daxal naa yi léegi nag <laughs> mooy amaana ñii ci bunt bi lañ ñemoon moo duggu ba ci biir après mu daal di voilà moo tax summa ginnaaw gi loolu daxala mu dugg nag mooy dañ ko jiitu ca bunt ba taxaw di ko xaar bi mu ñëwee nag mu jàpp seen noppi ne leen ay axrija génne leen maatu sarriraani li nga xam ne moom ngeen di nëbbu nee na summa daxal ginnaaw gi mu dugg ci néeg bi wa daxal naa mu ne wa huwa yawma idin inda Zaynaba bint Jahsh radiyallahu ta'ala anha nee na jour boobu fi mu aye woon ñun xawoon nañ ko mooy sayyidatu Zaynab loolu moo tax ñu dem taxaw buntu néegam waaw bint Jahshin radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha nee nag bi ñu ñëwee nag fatawaakalna al kalaama thumma takallama ahaduna nee ku nekk ci ñun ñaar mooy al ak man Abdul Muttalib ñuy xaar bon kan mooy wax waaw waaw après kenn ci ñun daal wax après kenn ci ñun daal di wax léegi lan la wax nee na kenn ci ñun daal di wax ne summa takallama ahadun fa qaala ya rasulallah mu ne yow ndaw yàlla li gis nga ni gis nga teggi nii ñëwuñ naan ko yaa muhammad sallallahu alayhi wasallam mais rien que ñoom te pourtant kenn ki man nga ne euh, euh, abdul muttalib moom abdul muttalib yonent ma lay sa sam bàyyi la ci moom ndax rabi'a Euh, doomu bàyti xam la di alxaaris mais al-Fadl ibn Abbas alayhi salaatu salaam cousin la ci moom waaw mooy ndax ba seen baay yi ñoo bokk léegi ñu ne ko yaa rasulallah kenn ne yaa rasulallah yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam euh, anta wa awsalu nnaas wa qad balaghna an fa ji'naa li tu'ammirana ala ba'di hadhihi sadaqat fa nu'addiya ñu wax li leen fi indi kenn ci ñoom ne yow naw yàlla li sallallahu alayhi wasallam yow de yaa gën a baax ci nit ñi anta awsalu naas te yaa dàqa jokk mbokk ci nit ñi waqat balax na nikaaxa te ñun nag agsi nañ ci âge boo xam ne âge u denc soxna àgg nañ ci âge u marié wu takk soxna faji naa li ñu andi nag ñun ñaar dañoo ñëw litu am miranaa ngir nga daal di ñuy liggéeyloo ah jox ñu mission ala ba'd hadhihi sadaqat ci azaka yi ndax yonent ma sax sax mooy dañ doon yónni nit ñi ñuy dem dajale azaka yi di dem ci gox yi ci yenn kii di dajale ak tamit di ko tasaare loolu ñoom ñoom dañ ci doon am comme ni ñu wax sànq wal amilina alayha léegi nag ñun ñu bëggoon nag nga liggéey loo ñu ci yooyu bu ko defee ñu jooxee liggéey bi comme ni ko nit ñiy jooxee te tamit mooy jooxeel liggéey bi comme ni ko nit ñi di la jooxeel liggéey boobu bu ko defee it wa nusibu kama yusibu ñu jot comme ñoom li ñuy jote mooy ñu am ci li ñuy am waaw qaala bi ñu waxee lool nee fa sakata tawilan xatta aradna an nukallima nee allahu akbar ha laysat al hikmatu al ajala la sagesse bokkul parax parax bokku ci du du du bokkul ak parax parax yonent ma ne saa saa ne tekk di leen déglu bañ pare ñu wax ba pare mu ne tekk ba bërëb bi ne selew kenn waxul ñépp ne tek wax nañ ba toog yonent ma ne saa saa noppi nee na mais noppi bi nag dafa gudd ba dem nañ sax ba ñun ñu bëggoon a kenn ci ñun <laughs> wala ñun ñaar ñu wax waa comme que affaire bi nag silence bi yàgg na <laughs> nee na. biñ nekkee noonu silence bi nit mu ne wa ja'alat Zaynabu tulmi'u alayna min wara'il hijaabi an laa takal an laa tukallima mais bi affaire bi bi affaire bi mais vraiment silence bi xaw a mooy liñ naan silence assourdissant xam nga yooyu <laughs> ndax ñoom ñoom ñii c'est que respect wekk gu rëy gi ñu wekkoon bi alayhi salaam manoo ko takk dafa kawe wax ak sa kilifa ba pare wax lenn mu ne tekk di la déglu mu mu déglu la ba nga pare wax mu ne tekk waxul dara toog toog noonu mooy affaire boobu ku ko dund da xam da ku xaw a dund lu mel noon di nga xam li affaire bii ñuy nettali ñoom mooy day am benn gêne bu la dal ak benn xamoo yow ban tontu la lay jox waaw. nee bi biñ daal affaire bi yàgg ba ba ñu nar a wax nee na sayyidatu Zaynab bint Jahsh mi newoon bi mu ayewoon néegam nee mu ngi ci wet gi hmm? wa huwa yawma idin inda mu ne wa Zaynabu tulmi'u alayna min wara'i al ci ginnaaw kiiraay bi mu ngi ñuy def signe di ñu def signe ak loxo yi an la di leen def signe këb bu leen wax de bu leen ko wax bu leen ko wax dara nee na te déglu na leen noppi bu silence bi yàggee ñoom ñu dem bay wax Sayyidatu Zaynab nekk ci ginnaaw yonent mi alayhi salaam ca gannaaw ca gannaaw kiiraay ba di leen def signe nag que bu leen wax de bu kenn wax même bu dee yàgg na bu kenn wax noppi leen <laughs> nee na xaala hmm summa qaala inna sadaqata xoola tontu bi yonent ma la saam-saam tontu ne ne leen inna sadaqata laa tanbaghi li aali muhammadin innamaa hiya awsaaxu nnaas ud'u waali mahmiya léegi yonent ma lay saam-saam ne leen nag ah bi ñu nee tekk tekk tekk tekk tekk ba ñuy waajox saytu say daf ne ah mukk bu def leen siñ bu kenn wax déglu leen voilà mu ne leen inna sadaqata xanaa yëgu ngeen ne azaka ji zakat ji laa tanbaghi li ali muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah ci waa kër sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa mooy lu pour ñoom waa kër Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoom di jël ci azaka ji loolu waru leen mooy dafa xaraam ci ñoom ñu koy jël innama li tax mu wax leen lan moo tax lan moo tax zakat ji yéen du pour yéen yéen bokku ngeen ci innama hiya awsaaxu naas ndax mooy liy saltee nit ñi la azaka ji ndax la suñu boroom wax na xud min amwaalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salaataka sakanun lahum suñu boroom wax na ko nee na xud jëlal yow yonent mi alayhi salaatu salaam min amwaalihim ci seen alal yi ñoom jaam yi jullit ñi sadaqatan asaka joo xam ne tutahhiruhum moo leen di laabal di leen setal ndax alal xam nga alal malgré tout gisoon nañ kitaabul buyoon les transactions commerciales gisoon nañ li jëmoon ci wàllu yaxantu njënd ak njaay atte yi mais yow yooyu loo ko loo ko respecté respecté am na yoo xamante ne ni am na yoo xamante ni manoo ci ne lii moom bon mooy man na la rëcc man na la rëcc waaw man na la rëcc noonu mën na la loolu nag ak yi nga xamante ne amaana wax joo xam ne wax joo xam ne ju njuumte la walla wax yi nga xam ne baaxu ceeg yooy yépp loolu lépp ak yi nga xam ne daal baaxu ci li koy setal mooy azaka alal sa alal ji ngay wax génn ji nga ciy génn azaka moo mooy leen di setal suñu boroom ne kon jëlal ci nit ñi ci jullit ñi azaka joo xam ne tutahhiruhum ci nga leen di fóote di nga leen di setale wa tuzakkihim ngeen leen ci fóote tazkiya bihaa ci alal jooju waaw moo leen di setal di leen fóot ci génn gi ngay génne lool mooy setal mbir mi moo leen di setal kon kay loolu mooy aw saaxu naas mu ne leen looloo tax inna sadaqata la tanbaghi li ali muhammadin sallallahu alayhi wa sallam innama awsaaxu naas parce que tilim tilimu nit ñi la mooy li tilim ci seen alal moom la ñu génne ngir mooy la génne c'est pour mu setal seen alal kon kay loolu ay tilim tilim lool nag yellul waa kër sayyidina Muhammad ndax fi ñu toll ak seen gëneel ak seen kawewaay waaw waaw léegi mu ne leen nag mais malgré tout xoolal gis nga Seyna Ali la mu waxoon am na non mooy du leen jox lañ bëggoon du li ngeen bëgg nii du ko am yonent bu leen ko def parce que da ko dul def mu ne leen kon mooy loolu mais nag yonent mi aleyhi salaatu salaam l'islam bu la tëjalee fenêtre ak boulevard lay ubbil waaw bu la tëjalee defalee impasse ci loo xam ne baaxul da lay ubbil lu baax loo xamante ne ab boulevard lay doon ku ne xaj ne ci waaw léegi nag mais prendre na en compte seen situation que ne ñoom nee nañu ay dañoo nekk ñoo xam ne bon célibat ay célibataire lañ mu ne leen nag euh, kon côté boobu mooy di leen yi ci azaka ji loolu man da nekk parce que li aw saaxun naas la mu ne leen nag euh, ci avant bala ñuy continuer gis nga sayyidatu Zaynab ni mu def gis nga sayyidatu Zaynab ni mu def loolu mooy nit ki bu newee ak sëriñ bi ñi nga xam ne ñoo yàgg ak sëriñ bi xam sëriñ bi bu baax mooy ndongo yi nga xam ne yàgg nañ ci daara ji bu ñu gisee ñiy door a ñëw di nar a comporter wu ak sëriñ bi noo xam ne du noonu ñoom yell na ñu ne ñu fexe xamal leen ne déedéet du nii du moo xam ci ay signes lañ leen di def wala loo xam ne dinañu fexe ba ñooñu bañ a def lool saa ñu déranger jataay bi loolu waruñoo toog rek di xaar sëriñ bi tout le temps muy def yenn yi non gis nga Sayyidatu Zaynab radi euh, bint Jahsh radiyallahu anha feel nekk di leen def signe bañ naree wax que kenn wax ndax wax ngeen ba pare du yéen war a wax léegi ndax wax ngeen di leen fi indi bàyyi leen sang bi sallallahu alayhi wa sallam ba keram muy wax nee na tekk bu ko kenn dog gis nga teggin yooyu mooy jàppale wante du ne way loolu la ah man sama yoon na wu ci ah, après nga bàyyi ba waa ji wax ñu ñu xaw ko reprimande wala di ko yar ngay reetaan dem non loolu du doonu la war a demee waaw ndax sayyidatu Zaynab mi nga xam ne moom moo moom soxnaam la xam ne loo xam ne ñëne xamuñu ko mu xamal leen ne déet nee leen tekk ndax wax ngeen ba pare bu leen def leen signe boo xam ne déranger wul yonent bi alayhi salaam moo tax boo nee ci daara ji nii sëriñ biy jàngale nga dégg ñuy wax nga xam ne yow ñuy wax man ngi leen gis def leen signe sa pour ñu noppi walla nga xool leen xool boo xam ne loolu yëpp ci la mooy sëriñ bee ngi toog di jàngale nga ne ngeen ngeen toog am ñuy wax fële nga nga xaw a nga xaw a def nii xool leen bañ gis la xam nañ ne buñ la xoolee dañuy xam ne ñoom seen wax jee tax nga xool leen te boobaa mën nañu arrêté sans pour autant sëriñ bi naa leen eh foofu ci kar foofu ci ginnaaw mu ngi bari wax non loolu waruñoo xaar tout le ñu koy wax wal iyaadu billah wal iyaadu billah voilà mooy loolu lii dañ Sayyidatu Zaynab dañu ko jàngal fii xoolal léegi <laughs> mais yonent mi alei satu li ma la wax sànq l'islam bu la tëjalee fenêtre ab boulevard lay ubbi mu ne leen waaye prendre na en compte que ne ñii toll nañ ci mariage ci marié wu mais amuñu léegi mu ne leen waaye euh, uduwa lii mahmiya mu ne wa kaana ala al xumus mu ne woowal leen ma waaye woowal mel na waaw woowal leen ma Mahmiya waaw Mahmiya mooy kan mu ne moom c'est que am nit la woon boo xam ne mooy xumusu yonent bi alayhi salaatu min shay'in fa anna lillahi xumusa gisoon nañ loolu ca alhamdulillah Badr nañ doon séddalee butin de guerre yi këne yonent bi aleyhi salaatu salaam ci alal màng mi ñu màng moo ci am un bi loolu nag ka ko doon ka ko doon yoral moo doon mahmiya mu ne leen nag loolu nag moo dagan ngir waa kër yonent bi aleyhi salaatu salaam moo tax ba gisee Seydina kii xadiis Seydina Abu Hurayra ba radiyallahu ta'ala anhu mu ne yonent mi alayhi salaatu salaam dafa gis Seydina Alxasan wala Alxuseyn Alxasan ibn Ali voilà Alxasan ibn Ali radiyallahu ta'ala dafa kii dafa gis mu jël benn euh, tàndarma ci tàndarmay zakat ji mu koy sex yonent bi alayhi salaatu salaam ni ko kix kix irm biha ama alimta anna la na'kulu sadaqa xadis boobu muttafaqun alayhi la muy xadisu Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaam dafa gis Alxasan ibn Ali Seydina Alxasan ibn Ali ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala anil jamii mu daal di jamono joon mu daal di jël benn tàndarma ci tàndarmay azaka ji di ko lekk yonent bi dugal ko ci gémmiñ yonent bi alayhi salaam gis ko ne ko kix kix mooy façon wax la pour dindil dindil. dindil dindil dindil irmi biha ne ko sànnil sànni ko sànni ko bu ko sex yàbbi ko nga sànni ko amaa alimta xanaa xamoo xool neew ko wayow dóot buloon ñun ñi nga xam ne suñuy jikko dara baaxu ci tem ñu mbéj tël yàq mâchoire gone gi te te yéyam dëgëragul waaw ba pare way kan moo la jël loolu yi mooy mm, moom lañ mel xoola alayhi salaam kix kix irmi biha génneel gén sànni ko sànni ko ama alimta anna la nakulu sadaq xanaa xamoo woon ne ñun mooy man ak sama waa kër ah alayhi salaatu wassalaam wa radiyallahu ta'ala xanaa xamoo ne ñun du ñu lekk sarax mooy du ñu lekk sarax du ñu lekk zakat yi duñ ko du pour ñun loolu moo tax mu wax ñii ne leen jabootam la moo tax <laughs> waa waa waa kër yonent ma lay par exemple bu amoon comme réewum jullit moo xam ne ministère bi bi collecté avec zakat ji même bu dee dañu yor dañu yor foo xam ne ay bureau yoo xam ne fa mooy yooyu kenn du fa recruter koo xam ne ci famille yonent bi alayhi salaam nga bokk ndax loolu la koy yor mooy zakat jee la moo tax mu ne woon ñii de loolu du ngeen ci liggéey parce que loolu aw saaxum naas la mooy fonctionnaire ministère boobu kon yéen du ngeen ci liggéey mais nag mooy kon bu doon loolu dañ naan recrutement yi jëm ci wàllu ñiy traité zakat yi eh, kon ci CV yi dañuy soxla xam yow mooy il suffit boo bokkee ci famille yonent bi aleyhi salaam yow doo ci bokk mooy yow poste boobu noonu qualifié gis nga yonent bi aleyhi salaam ñoom qualifié wuñ lii nii dagalul ci ñoom waaw waaw gis nga neewul mais malgré tout bon maa leen fi teg rek ndax dañoo soxla non mooy yawit ñi amul compétence waroo leen faa teg parce que sa mbokk lañ utal leen beneen solution boo xam ne yow si mbiri boppa mu woo leen mu ne woolal leen ma mahmiya mi nga xam ne moo yor sama xumus bi nga xam ne boobu suñu boroom nee na lillaahi boobu buur yàlla ak yonentaam ak ñi nga xam ne walidil qurbaa way jege ñaaleen yi muy waa kër ali sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne nag woowal leen ma kooku di ma yoral loolu loolu mooy ñun loolu la ñoom léegi eh, nee na wa nawfal ibn al xaaris ibn mu ne leen woowal leen ma mahmiya waaye woowal leen ma nawfal waaw muy frère Abdul Muttalib bii woowal leen ma Nawfal di doomi alxaaris non pas frère Abdul Muttalib frère kan Rabia ibn alxaaris ñoom ñaar yi alxaaris ibn Abdul Muttalib ba leen jur mooy woowal leen ma Mahmiya mi ma yoral sama alal ji ci xumus gi xumus bi ma ki ma ko yoral un bi nga xam ne moom laa am ci butin de guerre la ma ci sama alal jooju woowal leen ma ki koy gérer gestionnaire bi mais woowal leen ma Nawfal ibn al-Haaris ibn Abdul Muttalib sama doomu bàytax bi di Nawfal woowal leen ma ko al ibn al-Haaris ibn Abdul Muttalib qaala fa jaa léegi ñu dem woo leen max ni ye ñëw Nawfal ñëw radiyallahu anhuma fa qaala li Mahmiya yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne Mahmiya inkih no ankih hadha al-ghulaam ibnatak mooy lil Fadl ibn Abbaas fa ankahahu mu ne mu ne Mahmiya ne ko sa kii laa bëgg nga may ko sa doom ju jigéen ji mooy kan al-Fadl ibn Abbaas Mahmiya man sa doom ju jigéen ji may ko al-Fadl ibn Abbaas wa qaala li nawfal mu ne nawfal mi mu woolu waale tamit ibn alxaaris ibn abdulmutalib ne ko anke hada algulaam ibnatak ne ko kii ci des mooy abdulmutalib ibn rabia ibn alxaaris ibn mu ne ko moom mii tamit abdulmutalib mii laa bëgg tamit yow sa doom ju jigéen nga may ko ko mu ne fa ankaxani mu daal di ma koy may ndax moom moo nettali mbir mi moom abdulmutalib ibn Rabi'a ibn al-Haaris ibn Abdul Muttalib mu ne nag bi mu defee lool moom alayhi salaatu wa salaam mu ne wa qaala li Mahmiya kon léegi ñoom ñaar lan moo leen fendi woon lan lañ doon dañ ne dañoo tollu jamonoy takk mais amuñu dañoo bëggoon nag yonent mi wa salaam liggéey loo leen ci post yi ci wàllu sarax yi sa azaka yi mu ne leen loolu moom du pour yéen loolu du pour sam du pour man du pour sama njaboot te yéen sama njaboot ngeen mais lañ doon ragal mu woolu Nawfal ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib am Mahmiya ku nekk mu ne kii ku nekk jëlal sa doom ji yéen nga may ko kee kenn ci ñoom ñaar ku ci nekk am soxna wa qaala li Mahmiya ginnaaw gi mu ne Mahmiya asdiq anhuma min al-xumus kada wa kada léegi nag ginnaaw loolu mu ne leen mu ne Mahmiya mi yor xaalisam xumus googu alal yi ne ko jëlal ci xumus gi ci alal jooju nàngam ak nàngam ku ci nekk ci ñoom ñaar hein ngeej moo nga jox leen ci waaw mooy nga jël ci alal jooju jox leen ci loo xam ne ñoom dinañ ci mën a denc mooy dinañ ci mën a am li nga xam ne mooy sadaq mooy dinañ ci mën a joxe can te tamit dinañ ci mën a am départ voilà gis nga yonent ma saa am ni mu réglé mbir mi mais li Seydina Ali ibn Abi Talib waxoon moo am mooy ne en tout cas la ngeen doon laaj xam naa loolu moom du ngeen ko am kenn la yonent ma saa du leen du leen du leen salarié de may na leen soxna jox na leen loo xam ne moom lañuy ñuy amee départ ak la ñuy janale waaw allahu mooy seen can asdiqan huma minal xumusi li ñuy joxe ne jóge ci xumus bi voilà loolu mooy daga gis nga ni mu réglé mbir mi voilà mooy népotisme gi gars yi ne loolu amul solo voilà yeneen ci ma aleyhi salaam <laughs> kon Rabia ibn alxaaris ibn abdilmuttalibi radiallahu taala anhuma loolu la imaam imaam euh, muslim daal di solo ci nettaleem ak seydinal abbaas ibn abdilmuttalibi euh, moom mii nag euh, di Seydina Nawfal no Rami'a ibn al-Harith xam-xam yi dañoo euh, wuute ci kañ la génn àddina am nañu ne xilaafa Seydina Umar ibn al radiyallahu ta'ala anhu ci la génn àddina avant mooy ci xilaafa Seydina Umar waaw am na nag ñu ne ah non am na ñu ne euh, l'an vingt-trois la génn àddina ci Medina loolu mooy xam nga xilaaf Seydina Omar radiyallahu anhu l'an vingt-trois la yem mooy buñ la nee am nañu ne ci xilaafu Seydina Omar la kii mooy kon avant Seydina bi génn àddina buñ la nee nag l'an vingt-trois kon am ñu ne non mais l'an 23 la génn àddina Medina te l'an 23 la xilaafu Seydina Omar jeex radiyallahu ta'ala anhu ci la génn àddina kon mooy juste xam naa ci at moomu après voilà loolu wuute la ci kañ la génn àddina moom Seydina Rabi'a ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa wa ja'ala a'aliya al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu man kooku mooy Seydina Rabi'a ibn al léegi kan moo desoon kan moo desoon mu ne woon wa Ayman mu ne wa Usaama bokk ñi ñi desoon am na lu ñu fàttee wax am na lu ñu fàttee wax mooy Seydina euh, Rabia euh, moom bokk na ci ñi nga xamante ne Hunayn <laughs> voilà Hunayn bi nit ñi dawee fekke woon na ko mooy dawul woon selon riwaay imaam Ibn Ishaq bi yu mu jëlee ci Seydina Jaabir këne moom kon dawul woon keroog fekk bokkoon na ci ñi nga xam ne ci waa kër yonent bi aleyhi ñoo taxawoon ba armée bi grande partie armée bi daal di woon daw moom Seydina Rabia ibn al-Xaaris bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo fa desoon ci wetu yonent bi aleyhi salaatu salaam voilà loolu lañu fàtte woon wallahu taala a'lam léegi kon imaam ibn Isxaaq ibn Yasaar rahmatullahi aleyhi ci xadiis ba léegi Seydina Jaabir mu ne wa usaama ginnaaw kon al rabia ibn al xaaris kon gis nañu al fadl ibn abbaas ñi desoon keroog xunayn wa rabiat ibn al xaaris moom gis nañ ko léegi wa usaama ibn zayd seydna usaama jot gisoon nañ ko bu yàgg wa ayman ibn ubayd wa ayman ibn ubayd moom ay mbiram yàggul dañ koy wax après après bu ko defee bii di ñëw ñu mën a àggale ci léegi nag ñooñu ba ñu fa desee gis nañ réaction ñu ñëwoon Quraysh léegi ba yonent mi aleyhi salaatu salaam ne Seydina Abbaas mu woote lan moo xew après loolu ñu dugg ci bii di ñëw Ayman ibn Ummi Ayman mooy Ayman ibn di doomi Ummi Ayman baraka alxabashi alxabashiya radiyallahu anhu moom nag baayam Ubayd la tudd moo tax nga Ayman ibn Ubayd voilà ibn Zayd ibn Amr ibn Bilal ibn Abil Jarba ibn Qays ibn Malik ibn Salim ibn Ghanm ibn Awf ibn al-Khazraji voilà léegi Euh, moom yaayam moo doon ummu ayman baraka ummu ayman mi nga xam ne euh, moo doon toppatoo yonent mi aleyhi salaatu wassalaam te euh, mu siiw baraka alxabashiya radiyallahu taala anha moom en fait frère la ci Seydina Usaama mais frère côté yaay lañ bokk Seydina Usaama ibn Zayd parce que Ummu Ayman après soxnaay Seydina Zayd ibn Haarisa la woon radiyallahu anhu mais Seydina Zaydatu Ummu Ayman dafa njëkkoona dafa njëkkoona sëy ci jaahiliya Makka ci benn waay buñ naan Ubayd la la moo ko dencoon buñ naan Ubayd ibn Amr mooy kiñ la wax sànk Ubayd ibn Amr ibn Zayd ibn Amr ibn Bilal ibn Abil Jarba moom moo ko dencoon Makka waaw léegi moom nag Ubayd boo xam nga xam nga xam nga sànq boo gisee tur bi ay maamam ci Xasraj la bokk ibn Ghanm ibn Awf ibn al-Xasraj mooy ci waa Médina la bokk waa Médina ci waa Xasraj nga ne kon nan la nekk Makka ñu ne la dafa ñëwoon Makka nag moom Ubaydu boobu nekkoon fa fa la dence woon yaay Ummu Ayman sayyidatu Ummu Ayman radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha foofu la ko dence woon léegi nag bi mu ko dencee nag dafa amoon ci la amee doom ju tudd man moo tax ay man bii moom lañ doon dàkkante la dàkkantele ay man parce que ay man mooy la maman ay Ayman mooy yaayu la maman à Ayman mooy yaayu Ayman ayman bii la nag voilà léegi bi nga xam ne nag ci la juddu après Ubayd dafa dafa daldi euh, dem fi nga xamante ne ni mooy Yasrib mooy dafa dellu ci ay mbokkam fa nga xam ne fa la cosaanoo di Yasrib di Medina ala saakini afdalu salaatu wassalaam sayyidatu Ummu Ayman àndoon moom après nag mu génn àddina moom ba Ubayd ba Ubayd génnee àddina ba Ubayd génne àddina léegi ci la yaay Ummu Ayman nag daldi euh, ki nga xam ne mooy Seydina Zayd ibn Haarisa daldi koy denc mu am ak moom doom di Seydina Zayd Usaama bokk Usaama ibn Zayd ibn Haarisa radiyallahu ta'ala anil jamii voilà ay ayman bii nag moom imaam ibn isxaaq ci riwaaya bim riwaaya ci ghazwatu xunayn tam jële ko seydna jaabir nee na bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo resté woon nombre bu néew bi nga xam ne ba xare bi waa hawazin dawe dalee ci jullit ñi ñu bari daldi daw moom nii bokkoon na ci ñi nga xam ne ñoo saxoon daldi woon des moom man ibnu ubayd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam foofale moo tax imaam jaabir ne qutila yawma idin te keroog lañ ko faat fan lañ ko faate keroog bésu xunayn bésu xunayn ma ak xarek hawazin ghazwatu hawazin foofu ci xunayn foofu bokkoon na ca ña nga xam ne ñoo taxawoon doon jàmmaarloo kuffaar yi hawazin yi waaye foofu lañ ko faate keroog bisub xunayn moom seydina ayman ibn ubayd di doomi ayman ibn ummi ayman radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma wa anna wa ja'ala aaliya alfirdawsi maskanahuma wa mawaahuma kon nag jataa bii inshaa allahu taala lañuy ñëw nag ginnaaw bi ñu gisee kon ñi nga xam ne ñoo resté ak yonent bi alayhi salaatu ñu duggaat nag ci xare ñu ngi ci woon ba léegi dañoo taxaw ni woon ngir xool jàmbaar yi taxaw ñooy ñan waaw gis nañ walillahi alhamdu wal minna al fadl ibn abbas ibn abdul muttalib wa rabi'a ibn al haris muttalib ak kan ayman ibn ubayd ayman radiyallahu ta'ala anil jami léegi nag bii di ñëw mu deseñu nag duggaat ci waa Hawazin gañe nañu début bi boo ko booleeg say riwaaye Seydina albara bi mooy jullit ñi njëkk gañe bi ñu commencé di jël màng bi ñenn ñi di avancer ñoom ñu dal seen kaw kon léegi nan la mbir mi finalité xare bi après ginnaaw ba jullit ñi dawee nan la mujjee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 wasalaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin